bismillaahi rahmaani rahiim ñoo ci nettali juróom ñeent fukk bi ak ñeent sëriñ jéeri waa daan sogu radiallahu taala bi muy bëgg a làq daawoo lenn ci ak njabootam ni leen dama bëgg ñu ànd ca sëriñ tuuba xaadalawo law maxtaar ma am ñaari mbir yu ma ko laaj benn bi dama koy bàyyi ci sama xol benn bi ngeen téyal ma ko loolu su ngeen ci amee ak leeral ngeen xam ni mooy sëriñu tey ak ëllëg loolu nag bu leerul kenn ku nekk mën ngaa seet keneen benn bi may laaj ci sama xol mooy yàlla ji ñu koy jiiñ moomaa déet ba ca des ak séegul mooy maa ngi toll ci waajtaay waaye bu ñu ca àggee bu ma yóbboo fudul tuubaa bu boobaa mooy seenu yewiku kon mën ngeen a dem du sëriñ ba ma doon seet ndax sunu boroom subhaanahu wa taala xamal na ma ni suufu tuuba rekk laay dem bi ñu ñëwee siyaare sëriñ tuuba ba noppi xaadalawoo law maxtaar lawoo bay bëgg a jug sëriñ bi ni ko moor jéeri noonu la ko sëriñ bi daan woowe kooku ngay laaj ba xam maay moomam déet duma ko daldi def tekk waxaat ko ko ñett yoon waaye kooku ngay wax su ko soobee ni ñoqet ñoqet muy génn ci jëmm ji wàcce ko ci kaw suuf suufam sii di ko def loo lu ko soob ba mu neex ko mu jilaat loola delloo ko fa te doo fa fekk ab léget léget mooy màndarga siiw na xëy na sëriñ jéeri radiallahu taala anhu da bëggoon a leeral ay doomam sëriñ bi ba ñu xam ko waaye moom ci boppam am na yàqin lool yaakaar naa ci sëriñ bi ci lii ngay xam ni sëriñ bi lépp lu waaye tuxale ci sam xel xam na ko rawante naag li ngay wax kon murid bi war na lépp lu muy jëm mu koy seedaloo sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaara lahoo te xam ni yàlla may na ko muy ànd ak murid yépp ba tey am na ci nit yàlla yi ñoo xam ni bu ñuy bëgg a génn àdduna dañu koy xam ndax loolu la sëriñ bi wax walaaw alam boo gisee wama tadri nafsun bi ay ardin tamut bum tax nga ni kenn mënu koo xam ndax loolu li gën a bari la ci sunu borom jublu na ak naasi laa yaalamuun ñoo ci nettali juróom ñeen fukk bi ak juróom sëriñ jéeri radiallahu taala anhu bi mu wàccee ba ñu yëgal ko sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtaara lahoo daa joxe ab jàllaa bi wax ni nañu ko solal daa wax ni nañu ko ko solal te waajal ko yóbbu ko Tuubaa tey na ko mbàkke bu sa taxaw na ngeen wax mbàkke bu kàbbaree kàbbar mooy waaj a kàbbar xëy na ata amrullahi alquran nee na ata amrullahi mooy nangam am na te fekk maam dana ñëw la jubloo wax xañ na loolu la jublu ci ata amrullahi gi bu kàbbaree maam def gi ba nopp fekk bu koy bëgg a def la jubloo wax dañu ko daal bu kàbbaree soxna si te mooy maam jaara xëy na ñëw na fi biig dañu ko daal bu kàbbaree soxna si ñëw na fi biig nee na dana fekke si dugoo ba dugoo bi xëy na mooy denc ba la ci jublu nañuy xoolaat bu baax jëfiinu sëriñ bi ak i waxiinam ndax sëriñ Mor Birane Gaye sëriñ Cyril la waxoon mu taxaw ko ngir wóllëre ak lu ñu xamul jon ñun ak lu ñu xamul ñun ba tey sëriñ Jéere radiyallahu taala anhu sëriñ Mbàkke Buso radiyallahu taala anhu la wax mu taxaw ko xëy na du ñàkk ay sabab yu ko waral ci zahir ak ci baatin wala alam ñoo ci nettali juróom ñeent fukk bi ak juróom benn am na ko sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo laajoon noo tudd mu ni ko biraan sëriñ bi ni ko ibrahim siiw na mel na ni bëri na lool lu mu daan soppi tur yi dul xarab xoolal suuru muusa saalum saalihu buuna mahmud faaleeful xàlliyu yii yépp moo ko soppi fi mu ne tur daana daa mën a jeexi ci jëm lool mën naa jàpp nil ay mbiram man koo jafeel bu ñu seeloo dañoo xam ni ñu nuruwoo ay ay tur bëri na lool lu ñuy nuruwoo ay jikko moo tax ku ko mënoon di tànn turu doomi Serigne tuubaa yi booy tudd mooy li gën ginnaaw turu Serigne bi. ba tey bu ñu seetloo danañu gis ni ku ñu tuddee Serigne Touba xaadalaw law maxtara loxo day faral di am am aw day am fit lool ku ñu tuddee Serigne Mouhamadou Moustapha day faral di fonk alxuraan lool te di ko man ku ñu tuddee Serigne Fallou day faral di amuk taalube lool ak di ko bëgg ku ñu tuddee Serigne Abdoul Ahad day faral di fonk xasiida lool te am fulla ku ñu tuddee Serigne Abdou Khari da faral di am diine lool akub yar ku ñu tuddee Serigne Saalix day faral di am pësteef lool ak jom ku ñu tuddee Serigne Souhaïbou day faral di am xam-xam lool te nekk kuy jëfe muy wéy su ko defee loolu moo tax képp kuy tudd aw tur war ngay xool bu baax waaye loo def ngir àdduna dana la masa sonal dana masa sonal itam kookee nga ko defal te du xam lan la wala alam Serigne Touba xaadaloo law maxtaaraloo am na ko masa laaj ci looy yëngu mu ni ko ci alxuraan mu ni ko sax ci siiw na kon mel na ni sax gi moo am njariñ li fekk saxu ci daanaka du soreek ku ko deful mbooleem jëf yu baax yi li ñuy bari bëri lu ci ne am na fu muy yóbbu ki koy taqoo wallahu aalam